voilà kon loolu du da ngay caaxaan ah yow rek di wax naan naan naan naan naan aywa man daal man daal dama ciy nekk rek lu luñ la wax nga naan boo affaire bi jourer le temps quoi iblis di la nax rek wayul hihimul amal waaw di leen di leen dànkloor di leen xaarloo waayo way way mëbët rek nekk ciy mëbët <laughs> waaw waaye mëbët yi non t'as du temps toi aussi sa ndaw da koy dund waa ah. gis nga ñoom ustaas nii amuñu ndaw dunduñu ko eh, bu leen déglu ah boo leen dégloo doo doo doo live ah live too live de benn live nga am de <laughs> bés bu la ñàkkee nekkal fi nag di leen déglu ñoom ñii di la wax waxi caaxaan yi ñuy wax parce que ñoom dañoo rate seen wii <laughs> suñu waroon ne waaw ma ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun waaw waaw bàyyi leen ñuy lekk ka naan rek di gundaandaata ka noos <laughs> di lekk lekk wu neex fu mu am ci àddina bi jaral na leen faa dem ngir goûter euh, la main du chef tel euh, de Tokyo wala de Paris wala de New York wala de Johannesburg ak yu mel noonu waaw fu gâteau bu neex ne dinañ ko chercher ji à Paris <laughs> wala chocolat bu neex ba pare loolu lépp programme dem bi kenn waxu la bu ko wut mais programme est bu julli jotee seen yoon na wu bokku ci sax bokkul sax ci programme bi non bokkul ci li ñuy sóoraale yàlla teraan mu nekk ab yéefir nag moom yéefir moom dañ koo tegani nee mais yow jullit bi caaxaare noonu yaakaar <laughs> ni waaw waaye dama taw xéewal yi ma leen defal au lieu ñu sa jaamu maj ñuy bànneexu kese ñoom daal say seen dundu lépp mooy ka bi doon naan xanaa yéewuloo xam ne ittaxada ilaahahu hawaa bat naa la jël def ko yàlla fu bànneexam jëm moom lay topp ndax yàlla tere na koog yooyu yooyu yooyu ce n'est pas son affaire waaw ce n'est affaire nga wax ko ko nga ñàkk koo wax c'est comme si c'est la même chose waaw moom daal saway bànnee xam rek c'est à nii laa koy defe waaw léegi yi ci def c'est votre affaire ce n'est pas mon affaire waaye tama taw wayul hihimul amal waaw mu leen di këlli këllee di leen fowee ta baajaal amalu li nga xam ne mooy mooy mooy mooy euh, euh, espoir yi ak ah, doon du espoir mooy nëbët yu yiis yi nga xam ne tegut ci dara ak tomaw waaw naan tout le temps waaw am nañ ja non dinañ rattrapé non non non nekk ci kii bi non euh, oh, non non nekk nag ci kii bi il faut bu diine jotee nga jox diine li mu war waaye it bu mbiru àddina jotee nga jox mbiru àddina la mu war waxu kasib la fen la tàcc la nar la loolu mooy la <laughs> loolu mooy la waaw kooku moom képp ku ñu tagge noonu mooy yow jël nañ gradu naafiq takk la nga nangu parce kooku il faut nga nekk un vrai naafiq nga man loolu mooy benn xol man boo ñëwee ci jàkka ji ak fi ñuy séddalee kaamil yi ak ci suufu tànk xasida yi wala taysiir yi sawaay da naan moo ci gën guddi àjjuma di nga fekk ko ci taasin bi <laughs> nga ni mais sawaay beneen personnage la la jox te c'est la même bi la waaw moo dàq dóor poche moo dàq lépp moo ci moo moo raw gaay mooy aas mooy kilifa gaay kooku moom mooy kooku moom naafiq la parce loolu moom il faut nga nekk vrai naafiq ci nga loolu mooy sa xol mën a dajale ñaari ñaari opposé yooyu moom te te doo am sax euh, euh, euh, benn choc quoi bu am sa kii ak tamit loo ciy seet non kooku daa fekk ne kii moom vraiment yàqu kii moom yoboo ñu ñaanal suñu bopp ñaanal ko yàlla gindi ñu ñun ñëpp teewul mais kii moom <laughs> non loolu moom foo ek un vrai waaw daw nag <laughs> ñu mucc ci lii ñun tax moo mucc ci lii ci ñun waaw moo tax <laughs> yenn femmes yi yenn jëkkër yi ñu bëgg moom mooy jëkkëru naafiq waaw non bor ngay nekk naafiq ñoom kay xanaa kay dañoo ñeme wala wax ne nekkal man am naafiq laa ut ndax loolu kenn du ko xam la mais à ki ñu bëgg moom kooku mooy dëgg-dëgg naafiq mooy bu mu di diine jotee ah, Allah sagal nañu nàngam nàngam <laughs> waaye bu mu arrosé bi jotee fa gaa yi mbalaxe kenn du ko fa gën a ay tamit waaw ah, mais koo koy naafiq a ah, femme loolu nga bëgg un jëkkër de naafiq pra loolu mooy nag ah, loolu mooy ak nifaaq dëgg mooy ñaar yu wuute yooyu nga mën koo boole sa xol te senewu la nu kooku moom bu dul naafiq i'tiqaad mu jege na ko mooy ëpp ni ko moom te yooyu muy dëemu mu tàmbal la ci wal iyaazu billaah kon borom bi ne wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamuun kon yooyu dañ koy travailler du da ngay toog ba heure bu la neex nga def sa fo waaw <laughs> waaw eh, man shabba man eh, nan la ko eh, arab yi di waxe hein man shabba ala shabba alayhi lu mel noonu képp koo xam ne da ngaa su ci mbir ci loolu ngay bi jaawe loolu mooy en général borom bi mën naa repêcher ku nekk waaw bu kenn désespéré wu ci kenn waaw bu kenn désespéré wu ci kaawu kenn am na gaa yu ginoon a garaaw fopp te léegay imaam lañu <laughs> waaw keroog ñu ngi la doon wax al-Fudayl ibn Iyad mi doon wax naan <laughs> ati' tariq al-huda wala yadurruka wala tadurruka qillatu as-salihin wa iyyaaka wa turuqa ad-dalaala wa laa taghurruka kasratu al-haalikiin al-Fudayl ibn Iyaad waxoon nañ la ñu nekk seen sëriñ mu màgg ne laa ilaaha illa allah mi doon wax naan maa ngi lay digal nga topp yoonu yiw yi te bu mu la lor le fait que ñi ko topp bariwul loolu du dara waaw gis daanaka ñépp nekk ci tànku te loolu du dara yow toppal yiw gi rek mun ne waaw man mais man est que man li ma nekk wóor na ñii ñii ñii ñëpp man nañoo nekk man ma nekk ci dëgg ñoom ñu nekk ci caaxaan ma ne toppal ci loolu laax loolu buum la buum mu ne waaye maa ngi lay moytandikuloo yooni caaxaan ko sànkute te bu mun a nga ne ci ne dañoo bari ñu la war ba nga foog ne ñoo nekk ci dëgg masu ñoo nekk ci dëgg tam duñu mas a nekk ci dëgg al Fudayl ibn Iyad moom waaye c'était un grand agresseur avant <laughs> c'était un yi dañ doon gars yi gis nga buñ doon voyage buñ doon voyage yi nii ba war a jaar secteur bi nga xam ne fa lay mënee ak lañ doon def gars yi dañuy bu bu bu laata timis di jot lañ ñëpp di arrêté nii nañu taxaw fii bañ a continuer balaa al Fudayl yoo le grand agresseur di ñu dogaale waaw waaw ba na muy jéem a agressé ay gaay gaay di kii gaay dañu dox ci guddi gi fàtte ko teg cercle dem ci ñu ni yëpp nañu taxaw ni nii balaa alfuday lu saway di ñu agressé <laughs> léegi ba pare gaay yi di jàng alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah aaya bopp suuratul Hadiid ndax jotul ñi nga xamante ne ñoo gëm yàlla est-ce que c'est pas le moment seen xol yi tooy quand même toroxlul seen borom ngir bu ñu tuddee bu ñu déggee ak fàttaliku ñuy fàttaliku alquran ak dégg aaya yàlla yi loolu doyul loolu est-ce que jotul ñooñu buñ déggee zikrullah alquran ak di fàttaliku seen borom ñu tuub te da doon waaj a agressé gars yi da doon leen xaar gars yi taxaw di kii mu leen déglu mu ne man daal al Fudayl ma man daal nii laa nekk gars yi seen quiétude maa ko yàq ba bu ñuy voyage sax man la xalaat dégg aaya bi ne wallahi jot na nag jot na ma bàyyi li ma nekk noonu la tuube waaw mujj gi ñoom moom lañ abidul xaramayni jaamukatu yàlla Makka Medina te agresseur la woon un grand agresseur sëriñ yow imaamu Shaafi'i waaw <laughs> waaw yow yaakaar nga ne kon yow moo tax bul kenn désespéré wu ci kenn laa yaa la alladhina amanu qul lil eh, eh, ya ibadiya qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah suratu zumar borom bi nee na waxal yow yeneen saa sama sama jaam yi nga xamante ne nii ëppal nañ ci seen bopp ndax tàccorte yu mag yi ñu def kam malgré ça nee leen bu ñu désespéré wu ci sama yërmande moo tax bu fi kenn désespéré woo kenn waaw ku nekk moom yërmande yàlla ñëpp ci xaj waaw rey assassin kat bi gën a mag yërmande yàlla xaj na ci waaw ku rayoon àddina bi yépp yërmande yàlla xaj nga ci waaw bu la fi gëmloo apprenti yi nga xamante ni ñoom jàpp nañ ne yërmande yàlla ci seenu tariixa la nekk wala seenu sëriñ ko moom wala seen bàyyi alors que daraa ci amul waaw ba daal ñoom daal buñ la meree rek ne sawaay alko na eh, ndaw alkande yomb yàlla baax na ba newul seen loxo waaw man shabba ala shay'in shabba alayhi en général képp koo xamante ne nii moom li nga ne doxas ak ndaw iblis dina fexe ba noonu ngay terminer noonu ngay bijjaawe wal iyaadu billah léegi kon loolu dañ ci bàyyi xel laa ilaha illa allah ji yonent saa sallam ne képp koo xam ne mooy li mujj li ngay wax hmm, kooku day dugg àjjana waaw léegi nag ñu ñëw après bon euh, kon lii euh, euh, ak lëkkaale buntu bi talqit mooy kon ponk loolu la comme que kon ku sa li nga mujj wax nekk laa la la da ngay dugg àjjana mais kon looloo tax sharin ay yoonal yoneen saa saam yoonal nit ki buy waaj a génn àddina ña nekk ak moom ñu fexe di ko wax loo waaw mais ak ni ñu wax waxee lool dinañ ci ñëw insha allah peut-être ci jotaay bii di ñëw parce que jotaay bii foogoon naa ne dinañ jël ñaari xadiis yi mais ni ma gise nii te ñëwoon ci nettali Seydina Abu Zur'a ah, ah, rahimahullah bi al imaam al Haakim doon wax rahmatullah alayhima mooy niñ ko koy waxee waaw doo ñëw di ko gëdd comme niñ waxoon noonu eh, nguur ñu xolay ko doon ñu yow kii yoo ñu waaj faatu nga naan ko du nga koy waxe noonu kenn du ko waxe noonu xam nga ne asu wax na ko dara wax ko wax noonu yow tamit doo ko waxee mu daal nag ah parce que boo ko kiiwee pression yu métti yooyu man na tax mu ne léegi waxatuma waxuma après loo ci man léegi kon comme que loolu la ku mujj wax laa ilaha illa allah da ngay dugg àjjana moo tax ñu yoonal nag talqiinul muhtadir ki nga xam ne day waaj génn àddina ñu koy koy sax waaw ngir loolu nekk li muy mujj wax bu ko defee mu bokk ci nga xam ne waa aljana la bokk léegi ginnaaw loolu kon gis nañ lëkkaale ma bunt bi mu des li imaamul xaakim di wax hein imaamul xaakim dane te ñun imlaa woon nañu eh, xadiis sayna abu zur'a bi hein te lool al imaam ibn abi haatim daal dina koy tudd euh, boo demee ci euh, euh, taqdimatu al jarh wa ta'dil foofu indi na ko foofee nettali bi mu ngi foofee boo demee di nga ko fa fekk allahu akbar allah akbar léegi mu ne fekk euh, euh, al imaam al kii da doon waaj génn àddina euh, Abdurrahman moo ne man de damaa déggu sama baay mu ne damaa mu ne Abu Zur'a maata Abu Zur'a mat'unan mabtuna mu ne Abu Zur'a de dafa génn àddina nekk koo xam ne mooy peste bi moo ko jàppoon mabtuun mooy koo xam ne biir bi mettitu biir la génn àddina te ñooñu bokk nañ ci ñu yeneen saa salaam ne ñooñu shahid lañu voilà yeneen saa salaam ne <laughs> saa way mais ñan ngeen jàppee marti yi sama xel ñu ne ci faatu ci toolu xare bi mu ne koo kese <laughs> kon de sama kon de sama martiru xel néew nañu déedéet tudd ci ñoo xam ne amaana bu ñëwee ci eh, biir Riyad bi loolu defoon nañ ko ci siira bi yaataloon ko lool li ci imaam al-Hafiz Ibn Hajar recensé woon hadith yi ci ñëw yëpp di wax yooyu ëpp ay quinze di dem <laughs> waaw insha allah buñ ñëwee ci hadith boo xam ne dina kii lool dinañ ci taxawaat ci wàllu woowee insha allah dina am njëriñ mooy looloo ko daloon peste waaw mu ne mu ngi doon nekk koo xamante ne ni mu ngi doon ñaq waaw ñaq bu bari ndax eh, eh, eh, li nga xam ne mooy ruuxam gi waaj a génn waaw léegi mu mu mu mu ne fa qultu li Muhammad ibn Muslim mu wax Muhammad ibn Muslim ne ko maa tahfazu fi talqiin al fekk ñoom ñoo fa ne woon quoi <laughs> nee na mu ne ko mais ana lan ngay wax lan nga lan nga jàpp lan nga mokkal ci kuy waaj a génn àddina liñ koy wax xoolal rek boroom xam-xam pour wax la vraiment ñii ñoo war a nekk ñuy waaj a génn àddina ko wax xoolal fi ñu ko jaare newul na ko ah yaa Aba Zur'a ah sëriñ bu mag bi sëriñ bi waxal laa ilaa ilaa non non comme que moom nitu xadiis la <laughs> moo waaye yow sir Abu Zur'a bii nii ku garaaw la woon xam nga moom la imaam Ahmad doon wax naan man de Abu Zur'a moom bu bu fi nekkee Imaam Ahmad mel de sëriñu boobu sëriñu Hanbal yi mu ne bu fi ñëwee man gis nga jàkke ji farata kese laay def bu may pare ci farata ji bu ma sëlmalee ba def yi may def naafile ji dama koy bàyyi ngir nekk ak Abu Zur'a ndax xam-xam bi muy jë bi bi bi ak moom te kat taalibeem la <laughs> waaw allahu akbar waaw moom mii bokk na non non ku yéeme ku yéeme la woon Abu Zur'a léegi bon loolu euh, nañ ci yem noonu mu ne léegi nag nee na ma ne Muhammad ibn Muslim ne ko mais ma tahfalu fi talqin al la ilaha illa ne ko loo mokkal ci li ñuy wax di di di sa kii waaj a génn àddina mu wax la ilaha illa allah fa qaala Muhammad ibn Muslim Muhammad ibn Muslim daal di koy nettali ne ah daal di koy tontu ne ah yurwa an Mu'aaz ibn Jabal fa min qabli ah, mu ne ah, mu ne waaw loolu de eh, li nga laaj noonu de lu ñuy soloo ci Mu'aaz ibn Jabal nee na bi mu waxee lool rek fa min qabli an yastatimma laata muy jeexal phrase bii mu wax Abu Zur'a bi tëdd di waaj a ñoom ñu tiim ko mu yëkkati boppam yëkkati boppam wa huwa fi nas nekk ci jamono ji nga xam ne ruux gi day mel ni luy génn di kii di génn di génn di mel ni luy génn di duggaat di waaye yow jamonoy metti yooyu mu am ci benn kii rek dégg wax ji rek daal di yëkkati boppam fa qaala mu ne rawaa Abdul Hamid ibn Ja'far an Salih ibn Abi Arib an Kathir ibn Murrah an Mu'adh ibn Jabal an annabi sallallahu alayhi wa sallam man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah daxala aljanna allah Abu Zur'a radiyallahu daal di xëmmale ko déggle rek xëmmale ko yëkkati bopp bi comme que kii walaaj ah Muhammad ibn Muslim ne loolu da lu ñuy tontoo la ci lu ñuy soloo la ci Mu'az ibn Jabal rek mu daal di mu daal di yëkkati bopp bi ne Abdu ibnul Hamid Abdul Hamid gis nañ ko sànq ibnu Jaafar ci tallale bi moom moo ko moom Abdul Hamid ibnu Jaafar moom moom de moo nettali waaw muy Abdul Hamid ibnu Jaafar ibnu Abdul Hakam ibnu Abdul Hakam yi eh? moom mooy ki nga xamante ne nii moom moo nettali moo solo an Salih ibnu Abi Arib jële ci Salih ibnu Abi Arib ah eh? rahimahullah an Kathir ibn Murra jële ci Kathir ibn Murra rahmatullah ala al-jami' an Mu'adh ibn Jabal mu jële sayyidina Mu'adh ibn Jabal an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam jële ci nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man kaana képp koo xam ne nekk na axiru kalaamihi mujjante loo xam laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu nekk ay lor ku dul yàlla daxalal janna koog day dugg àjjana dafa wax loolu rek génn àddina mu ne fa saara al baytu dajjatan bi bukaa'i man hadar waaw allahu akbar waaw waaw allahu akbar kër gi kër gi ci boppam néeg bi néeg bi ña fa ne woon ñépp benn benn ñépp jooyam gi rëng rëngee gu rëy waaw ndax jooy gu bari guñ doon jooy niñ gise kii naysaan Abu Zura xoolal ni mu génne àddina rek waaw kooku man shabba ala shay'in shab ay ci hadith yeneen saa salaam la masa xoolal bu terminé ak dundam riwaaya hadith wax hadith bi nga xamante ne moom la yeneen saa salaam ne képp ko mujjee wax ci sa dund da ngay dugg àjjana moom mu wax ko ba xattaa jamono jooju fàttewul càllale bi waaw mu wax leen càllale bi ne leen ko ah loolu de Abdul Hamid ibn Jaafar moom moo ko solo jële ko ci Salih ibn Abi Yarid an Kathir ibn Murra mu jëlu ko an Mu'aaz ibn Jabal aami nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man kaana aaxiru kalaamihi képp koo xam ne nekk na mujjanteenu waxam laa ilaaha illallaah lay dugg àjjana rek mu sell kër gi fees kër ñëpp di jooy waaw bur bu rëy ñëpp ñëpp ndax jooyu nit ñi ñëpp di jooy ndeysaan Allahu akbar moom laa Imaam al-Haakim doon wax sànk naan lool defoon nañ ko imla <laughs> la ilaha illa allah com xam nga lii mooy xusnul xaatima de lii moom mooy vraiment rafet rafet rafet rafet rafet rafetuk rafetuk hmm? rafetuk euh, jeexital ko waaw mooy rafetal rafetal jeexital léegi euh, dinañ ñëw ci jotaay bii dina insha allah laa ilaha illa allah bi la yeneen saa sallam wax nii moom la xadiis wax leer na bark am na ci Shafi'i yu naan da ci yokk euh, wa na Muhammadan rasulullah ah ndax loolu kalimatu shahada yi moom lañ ci jublu ah loolu euh, euh, mu ne loolu lañ ci jublu quoi mooy risaala gi dañ ko cee boole waale waaye waa jumhurul ulama comme li al imam ad yi ne bon affaire bi lenn la waaw jumhur daal dañ ne laa ilaha illallah comme le hadith bi wax waaw waaw mu ne waaye nag am mbooloo ci suñu mbokk yu Shafi'i yi ñoom nee nañ dañ ci yokk Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax liñ ci jublu mooy nit ki wax lu mujjum lu muy wax muy kalimatu tawhid te kalimatu tawhid mooy laa ilaha illa allah kaddu wéetal yàlla Muhammadu Rasulullah sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam ndawu yàlla la waaw kon tax ndax nit ki kenn du ko tuddee ni jullit la loolu ci ñaari kàddu yooyu waaye loolu mooy waa ji daa nekkuloon yéefe waa li gën a dëgër mooy laa ilaha illallah ji kese la ku ko ci yokk nag ah loolu lu baax la waaye nag mooy laa ilaha illallah ji tamit baax na moom moom moom daal la yoneen saa la wax waaw bu dee nag yéeféer la waaw kook dañ koy wax ñaar yi waaw parce que manu nekk euh, buy waaja dee comme Abu Talib bi muy waaja génn am ni yoneen saa salaam ne ko waxal yaa am waaw sama bàyyi waxal benn kàddu rek waaw boo xamante ne nii moom laa lay eh, plaidel te soo kanam borom waaw ah, mu ngi noonu waaw loolu mais sinon bu dee julit bi moom laa ilaha illallah bu ko waxee loolu moom la yeneen saa sallam wax léegi bu ci yokkee muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam day gën a cee baax insha allahu taala léegi nag dañuy yem fii xam nga la talqin gi des na de ba léegi nan lañ koy waxee waxuñu ko parce que hadis bi ci tegu ok parce que bi xam nga bii da dana ne képp koo xam ne li mujj li mu wax mooy laa ilaaha illallaah day dugg àjjana léegi nag sauf que hadis bi ci tegu foofu nag dëgg dëgg la yeneen saa salaam sax di joxe ndigal ne def leen ko laqi nii waaw seen ñi nga xam ne dañuy waaj a génn àddina mawtaakum léegi est ce mawtaakum boobu mooy ñuy waaj a génn àddina wala ku faatu ba pare tamit dañ ko koy mën a def ndax mawtaa moom mawtaa moom mooy wax leen saleen ñi nga xam ne ñoo génn àddina ci yéen. ñu wax laa ilaha illallah mais est ce que loolu lañ ci jublu wala est ñaar yëpp la kii waayu génn àddina ku génn àddina ba pare tamit buñ ko dencee man nañ ko wax mbir muy wax laa ilaha illallah ak yooyu loolu insha allah nañ ko gis nag nan lañ koy defe waaw loolu lañ la doon wax man la talqiin gi demee gis nga fii gis nañ xaadisatu xew-xewu Seydina Abu Zur'a bi rahimahullah mi nga xam ne moom euh, boroom xam-xam yi moo tax ma la doon wax ñii ñoo war a nekk ak waaw gis nga fi ñu waaw fi ñu jaar mooy genre discussion ci wàllu muzaakara côté hadis lañ jaar waa lan nga jàpp ci euh, li ñëw ci kuy génn àddina nga fi wax laa ilaaha illallah ah Muhammad ibn Muslim ne waa loolu de lu ñuy soloo la ci Abu Zur'a ci ci ci ci Muaz Jabal rek Abu Zur'a yëkkati yëkkati bopp bi kay ah allahu akbar cum waaw ba wax lii jeexale lii ne ah lool de ki ko soloo mooy Abdul Hamid ibn Ja'far mu jëla ko ci Salih ibn Abi Arib mu jëla Kathir ibn Murrah mu jëla Sayyidina Mu'adh radiyallahu anhu mu ne yeneen saa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man kaana aaxiru kalaamihi laa ilaaha illallah daxala al-janna bala ñu jeexal dafa am benn affaire tamit boo xam ne yàgg nañ ko wax lii day wane beneen njàngat importance su kàddu googu nga xam ne ci la yàlla tabax asamaan ak suuf mooy jaamu yàlla moo tax wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun binduma jinne yi nit ñi loolu ngir ma jaamu loolu mooy objectif bi du leeneen du lekk ba suur naan ba suur seetu def nii jaar nii euh, dem plage nangam ak nangam féexlu kese déet loolu euh, euh, bu dee lu dagan la mën na cee bokk waaye loolu taxul du du objectif bu la naree yàqal yi nga xam ne farata la loolu da koy tegee ne nee nig dege laa wax waaw waaw boo fi naree dem tukki boo xam ne da ngay dem Sénégal mais lan moo tax laata ngay dem Sénégal yow xalaatoo sa heure julli yi nan lay demee. gars yi jënd seen biir ba pare naan la waaw saas ii man dem naa problème lan la wax man de damaa am vol boo xam ne tàkkusaan man tàkkusaan bi ci yoon wi la may fekk ay geelaay àgg hmm? waaw loolu moom nu mu fay deme ah léegi noonu nu mu fay demee yow laata nga doon jënd biir nga waroon a lijjanti loolu. dañ lay dul équation yoo xam ne ñoom ñoo ko waroon a lijjanti avant laata ngay jënd bu doon tollu na julli ñoroon na la dëgg-dëgg waxuma ku fàtte ku fàtte moom kan moo dul fàtte ku fàtte garaawul waaw ku fàtte moom garaawul mais ñoo xamante ne nii lépp lañuy ñuy planifier ba mu des julli après nag bëgg laa sonal nag comment on va comment je vais faire voilà parce que takkusaan bi ci yoon bi la may fekk te foofu nangam ak nangam nan laay def ci avion bi. boo ko nee waaw yow boo amul choix léegi da ngay julli ci avion bi te booy julli da taxaw amul lépp loo man ci taxaw moom ak yooyu doo doo doo doo doo mu nekk fi naan kon nit ñi lañ may gis après <laughs> buñ lay gis nag ba yow te problème boobu yëpp kan moo ko teg sa bopp yow hmm. kon nag affaire yi loolu la quoi. Hmm. kon laa ilaha illa allah dafa rëy quoi dafa ganda dafa nekk lu màgg mooy li gën a màgg ci kaw ci moo tax yàlla bindaa samaan suuf moo tax mu indi ñu fi ngeen ñu taxawal kalimatu laa ilaha illa allah moom la doon wax man qaatala li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah waaw sa hadis sayna abu musa al-ash'ari gisoon nañ ko ci riyaad képp ko xale ngir kàddug laa ilaha illa allah mooy kalimatullah kàddug yàlla googee féete kaw leneen lu moom kooku mu ngi ci yoonu yàlla bu gañee yàlla dina ko may ngañaay wala mu yóbbu ko dof loolu ko shahada wallahu taala alam kon nag kàddu googu rëy na waaw mooy kàddu gi nga xam ne képp ku ko mujjee wax texe nga te moom la booy juif bi waxoon boobu mooy <laughs> doon lëkkale yeneen saa am na am na ñu ne Abdul Quddus la tudd ba imaamul xaafis ne bon loolu nag daa <laughs> daa laaj ñu ñu ñu ñu mu. lu ko leeral ka lu ko dëgëral waaw Abdul Quddus <laughs> ne noonu la tuddoon loolu daa laaj lu ko dëgëral xam nga moom loolu la wax gis nañ ci yeneen riwaay bi yu imam ahmad bi dane laa ilaa waxal ashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah mu ne mu wax baayam xool baayam mu ne ko ata abul qasim toppal abul qasim sallallahu alayhi wax loolu texe gi raw képp koo xamante ne nii doo saxaaba jullil géenéeri junni ak jeune juif boobu moo la raw te masula jullil yàlla masula rakkal yàlla dara moo la raw yow yow moom raw na la képp ku am sëriñ boo boolee sëriñ sépp kookoo ko raw kookoo leen raw voilà fadlullaahi <laughs> boo yu'tiihi man yashaa'u wallaahu dhul fadlil azim kon nag affaire baa ngi noonu quoi kon kaddu goog dafa rëy waaw moo taxoon mu bëggoon bàyyi te xam bi waxoon ko lool waaye Abu Taalib hein